fi jamci ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi at-tilaawati wa ma yata'allaqu biha wa qiila inna ghayra dhi tadabburi laysa lahu ajrun ladaa dhil qadari wa qiila bil aksi walaakin al-khilaaf fi ghayri dhi ta'allumin bilaa khilaaf kon mu ne waqiila nee nañu inna ghayra di tadabburi ba léegi ñu ngi ci alquran ak waxoon nañ la ci biir weesu waxoon na boroom xam-xam yi gërale nañu jàng ci lu tuuti lu ànd ak dégg ko ak xam ko ku jàng ci lu bari loo xam ne dégg ga xam ji amu ci mu ne waqiila boroom xam-xam yi sax ci boppam dañoo am wuti mais am na nañu ne rahmatullah alayhim ci ñoom inna ghayra di tadabburi gis nga ki nga xam ne du du settantal alquran laysa lahu ajrun kooku moom bu jàngee alquran it benn pay du ko ci am waaw ladaazil qadri ci ju ladaazil qadari ci borom ba nga xam ne mooy borom dayo gi mooy borom dogal mooy borom dayo azza wa jal am nañu wax lool waqiila mu am ñeneen mu ngi lay andil borom xam-xam yi mais kiy jàng alxuraan te xamu ci dara xam na ni lii lépp sëriñ bi wax xam nga day wuteeg lool nettali bi ñu la fi waxoon voilà wal iyaazu billah waaw <laughs> ndax nit ñi boo leen boo leen tafsiralu alquran ki nga xam ne xamu ko te loolu moo ëpp ñu bari surtout rawatina ñi nga xam ne seen làkku du arab te dé même ñi seen làkk nekk arab sax du arab bii la ñuy wax ne ku jàpp jo fañ na waa Makka waa euh, Algérie waa Liban euh, waa Bagdad waa Émirats arabes unis képp ku yaakaar ne ñoom arab bii alquran di wax loolu la ñuy wax moo yow juum nga waaw yow juum nga de mooy yow xamoo fa xamoo fa voilà te masoo dëkk ak yow ab ab ab xarab bu dëkk foofu waaw loolu kese lay wane ñoom waxuñu arab bii wax alquran di wax ak xadiis yi de moo tax baax na ba daari ja lañ koy woowe ay jaaru dialecte loo xam ne dina am ay mots yu bari ci arab bii leen jógee yoo xam ne presque boo déggee arab sax di leen déglu yow lu bari di nga ko comprendre. dafa nga égyptien bi alxu boo demee fekk Égypte ci euh, euh, marché yi bi ñuy jaay di wax. di waxaale yooyu arab bii nekk ci alquran ak sunna la ñuy wax ak hadith déedéet voilà léegi yow imaginer kooku nga ne ko léegi yow alquran moom bu ko fi kenn firi wala boog di dawloo nit ñi firi alquran nan lay xamee lool rawatina yàlla tere ñi nga xam ne moom darul sax arab darul seen làkk ñoom gis nga ñële li ci arab yi sax di xam même bu dul du làkk arab bii muy muy fusxa bi bu académique bi du loolu la ñuy wax mais ñoom dinañ am luñ ci xam bu dee ñooñu sax dañoo soxla ñu leen di firil alxuraan lan ngay xalaat ki nga xam ne moom ab làkkam sax du moom du arab waaw moo yi li lay wan wax jiñ la doon nettali boobu nga xamante ne ay nettali la voilà xoolal sëriñ bi radiyallahu anhu ne am na ci borom xam-xam yu ne ki nga xamante ne nii moom day jàng alxuraan te du ko settandal laysa lahu ajrum am nañu ne kooku moom du toute façon du am payant la daadil qadri fa borom ba nga xam ne mooy borom dayo borom dogal la waqiila am ci borom xam-xam yi ne bil aksi ne non ne wax lu wuteeg lii mooy ne noo même bu dee seetantalu ko moo dina ci am paykam mu mu lay leeral nag benn affaire nga ne it kon bi caaf xam de mu ne la xaaral nag ma leeral la benn mbir. walaakinnal xilaaf waaye wute bii ma la ma la ma la ma la tuddal man ak Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim mooy wuute est-ce que kuy jàng alxuraan te du ko settantal est-ce que dina am pay wala du am pay mu ne wuute googu lakinnal xilaaf mu ne waaye wuute gi fii xayri di taallumin bi leen xilaaf ki nga xam ne moom nekkul di jàng kooku wuute wuñ ci moom ne dina am pay non kooku waxuñu xam nga moom la la la keroog tuddul lu ma la woon xadiis yonent la saa saab ki nga xam ne day jàng alxuraan du ko jéem a miin mu tar ci moom kooku dina am ñaari pay ndax payu effort bi. hein payu effort bi mu def effort mooy day def ay kii euh, ay effort di xool di di di nafar mbir mi metti na waaye mu ngi jéem voilà mu ne kook dina am ñaari pay xam nga ne kooku moom ku kuy mel noonu mooy li muy jàng moom manu koo xam manoo ko ne est ce que yow tadambural ci lii kuy fer ijji commencé di jàng alxuraan di kii di di di rabat baat yi waaw fa euh, euh, lam ma euh, yu mel noonu kooku moom nga ñëw naan ko ay sawaay yow boo tadabburul la muy tadabbur kooku man daa man nekk di di di seetantal mu ne woo taxit wuute bii ma la wax kooku moom bokku ci waxuñu kooku voilà kooku moom amul wuute ne dina am pay comme ni ko yonent ba ne saab saab waxe nii mais en kii yi wax mooy ki nga xam ne moom am na lum ci xam mooy mën naa xam alquran bi ndax am miin na làkk bi làkku arab xam na ko waaye mooy buy jàngal xuraan xel mi day day naaw comme rek bu ñuy julli <laughs> allahu akbar saa yi sa xel maa nga euh, marché kolobaan <laughs> walla iyaazu billaah hein bu ko jógee dem fépp day visiter fépp waaw waaw mu day visiter fépp lay jaar fu nekk mu taxawaalu fa tambaambalu fu nekk daldi agsi waaw léegi nag euh, xam nga ne kooku noonu <laughs> kooku kooku nag lañ leen di boroom xam-xam yi nag di wute ñenn ñi ne non kooku du am fay parce que moom il suffisait mu teewlu ah mu teewlu li muy jàng bim naan wa qaala firawnu ah ak yu mel noonu wa jaa firawnu wa man qablahu wal mu'tafikaatu bil xaatiya teewlu ndax bu ci teewloon dina xam ne lii lii lay wax yaa ayyuhal ladina amanu ttaqu rabbakum loolu bu koy jàng bu teewlu booy jël suñu kii dina ci dina xam ni muy wax te dina ko mën a di ko settantal ak yooyu mais mu tay ko def ko kooku la ñenn ñi ne dara la dul am pay am ñeneen ñi ne non dina am fay kay non dina am fay quand même malgré tout waa ji dina am fay loolu la lay wax ne la nag ci waaye ki nga xam ne moom moom nekkul di jàng lii ta'allum du koo xam ne aji sàkku xam-xam la.

mooy xadis bi ne saxiixayni bu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi mu naan yonent bi alayhi salaam nee na mathalul mu'minu alladhi yaqra'u al-qur'aan mathalul utrujja riihuhaa tayyib wa ta'muhaa tayyib wa mathalul mu'minu alladhi laa yaqra'u al-qur'aan mathalut tamra laa riiha lahaa wa ta'muhaa wa ta'muhu wa ta'muhaa halw wa mathalul munaafiqi alladhi yaqra'u al-qur'aan mathalu rayhaana riihuhaa tayyib wa ta'muhaa murr wa mathalul munaafiqi alladhi laa yaqra'u al-qur'aan ka mathali al-hanzala laysa lahaa riih wa ta'muhaa murr <laughs> yonent bi alayhi salaatu ne misaalu way yàlla bi nga xam ne day jàng alquran moo garab benn garab bu ñu naan utruj dañoo yem garab googu lan lay caractériser woo nan lay lan mooy meloom riix waa ak xetam tayyibun dafa teey dafa neex wa ta'muha ta boo ko ñamee it lekk ko cafkaam mooy meññeefam fam tayyib dafa teey dafa neex waaye wa mathalul mu'minul ladhi laa yaqra'ul qur'aan kantaa way ngëm yàlla bi nga xam ne du jàngal qur'aan moom moom mathalul tamra moom mook tàndarmaayam laa riiha lahaa xam nga tàndarma amul xet booy jëw di ko tiim nii di xool muy boo tollee fee mu lay mu lay xeeñ laa riiha lahaa amul xet wa ta'muhaa waaye ñamam xulwun neex na ndax ngëm yàlla gën a ci moom loo mu ne wa masalul munaafiqi kanta naafiq bi wane ci biti ne moom daa gëm te gëmul tus ci ma mu ne alladi yaqra'ul qur'an malgré tout muy jàngal qur'an ngir ko quoi ngir wan gaay ne dina jàng mu ne kooku <laughs> masalul rayhaana day mel ni garab goog muy rayhaana <laughs> fa rayhun wa rayhaanun wa jannatu na'im rayhaana ak garab la woon du masalul rayhaana ah mu ne rihuha kooku moom xetam tayyibun dafa dafa neex mooy ndax ci biti jàng yi koy jàng waaw waaye wa taamuha mur ndax biiram ñamam dafa weex bés boo gisee mun mun xet gi neex ba nga matt ko lekk ko naan dëgg ngay xéew wallaay da ko koy yàbbiwaat mu ne wa masalul munaafiqi misaalum naafiq bi nga xam ne alladi yaqrawul quraan moom day jàngal quraan la alladi laa yaqrawul quraan du jàngal quraan moom kamanalil hanzala gis nga kaan yi ka mooy garab yu weex yooyu tax xat hein façon kaan yooyu ñoo yem laysa lahaa riix amul xet wala yeneen garab yoo xam ne day wex xàtt la nga xam ne du am xet wato ta'muha mur waaye nag gis nga cafkaam bés boo ko màttee di nga màtt sa làmmiñ kon nag mbir yaa ngi noon kon nag boroom xam-xam yi seen wute bii ñuy wute mooy ki nga xamante ne moom xam na mën naa xam mbir yi mais buy jàng daal xel mu ne fu nekk ñenn ñi ne mu kooku moom gis nga bu dee seetantalu ko ndax suñu borooma ne afala yatadabbaruna al-qur'an loolu aaya boobu moo tax ñële ne Eh, ndax du ñu seetantal alxuraan ñi njëkk a wax ne kooku du am benn pay mooy mooy mooy mooy ne ndox aaya bi daneen ndox ndax ñoom duñ ko duñu ko seetantal te moom mën na ko te defu ko kon kook du am dara ñeneen ñi nu non moom dina ko am quand même malgré tout waaye wute bi laalul ki nga xam ne moom nekkul boroom sàkku xam-xam boo xam ne mën na yoo yële kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin